léegi bu boobu masala rombee moom lañu al imaam al xaafiz di wax nii léegi nag mu des alhamdulillah mais ana yan ñooy bërëb yi nga xamante ne dañ fa socc socc ko fa sopp alhamdulillah am na yu ñëw ci biir xadiis yi muy indi comme xadiis Seydina Xudayfa bi hmm? xadiis bi ñu gis sànq te imaamul Buxaari di wax ne qaala Abu Hurayra yonent bay saa saa Abu Hurayra nee na mooy tam wa zakarahu al-Bukhari ta'liqan mooy bi ñëw ci Bulughul Maram bi lawla an ashqa ala ummati ay budul woon ne dama doon bañ a teg coono sama xeet de kon konoon te kon lii way kon moon ne kon la amartuhum bis-siwaaki ma'a kulli wudu yani 'inda kulli wudu konoon kon dinaa leen digal soccu fa wala ànd ak bépp jàpp loolu kon ñu xam ne kon eh, jamono gi nit ki di jàppe te bu waxee jàpp googu nag day dugalaale li nga xam ne mooy al ghuslu min al janaaba muy sangu janaaba kon nag mu ngi noonee kon loolu day wane ne sopp nañ ko kon ci jamono jooju ci xadiis yooyu nga xam ne lim la wax ne imaamu Maalik moo ko soloog Ahmad eh, imaam Ibnu Xuzayma daal di koy wéral wa zakarahu al Buxaari yu imaamul Buxaari tudd ko ta'liqa feneen foo xam ne moom lañ ko soppe mooy xadiis bi ñu nekk ma kulli salaa mooy booy waajal julli waaw moo taxoon imaam Seydina Abu euh, Salama lu wax sànq wa kaana Zayd ibn Xaalid yada'u euh, as-siwaaka euh, qalami min udunil kaatib fa kullamaa qaama ila al-Juhani saxaaba la woon taalibe Yonent bi alayhi salaatu wa da doon def soppam soccam ko def place fii bindukaay bi xalima bi la ko bindukat bi di def. saa bu jógee bëgg a julli rek daal di soccu kon ñoo xam ne kon jamo beneen bërëb boo xam ne sopp nañ ci te feddali ci li nga xamante ne mooy soccu mooy booy waajal julli moo tax riwaay ñëw yenn ma kulli salaa yenn li nga xam ne mooy riwaay imaamu Ahmad ak imaamul imaam imaam imaam ah, ah, ah, Muslim inda kulli eh, lool nag nga ne boo lii farata yi la ñu naan la waaw farata yi waaye bu farata yi duggee kon loolu day dugalaale li nga xam ne mooy euh, yi nga xam ne ñooy ñooy ñooy yi waaw manoo man daal bu may naafila bon c'est pas la peine non si manoo ne non non loolu loolu day wane ne daal julli yooyu dugalaale na li nga xamante ne mooy julli mooy mooy mooy euh, yeneen julli yi muy nawaafil yi voilà hmm? kon boobu it beneen bërëb la boo xam ne dañ cee sopp li nga ne feddali ci muy socc waaye bokk na ci beneen mooy xadiis bi ci Imaam An-Nawawi teg te ko gis mooy xadiis Sayyidina Hudayfa mu ne kaana an-nabi radiyallahu anhu mu ngi ci saxiix yi idaa qaama sallallahu alayhi wa sallam idaa qaama min an-nawmi yashuusu yashuusu bi-saad faahu bis siwaak te ne yonent bi alayhi salaatu salaam bu ma soon a jóg ci nelaw da doon jonju bomb ay bëñam ci siwaak mooy soccu mooy kon soccu daa nekk loo xam ne lu ñu yoona la lu ñu feddali la ci sharia bi boo jóg boo jógee nelaw ba pare waaye mooy loolu nag guddi gi la wax mais bëccëg gi ci la tamit bu dee dangaa nelaw bëccëg gi ba yeewu euh, nelaw gi am na parce que da tudd lale parce nelaw yu bari lool la doon yoneen saa salaam euh, guddi la nit ñi di ëpp lu ñuy waaye euh, boo nelawee parce que jamono yi loo xam ne après sa alenu gémmiñ mooy sa xetu gémmiñ mën na ci soppeeku waaye tamit euh, dinañ gis ak xadiis Sayyidatu Aisha bi mu ci teg mu ne bu ma soon a jóg yonent saa salaam moom la ci Imaamu Nawawi teg da leen a ràññale mook bu Xudayfa bi radiyallahu anhu te ne yonent saa salaam de saa bu boo tëdd dañ ko doon waajalal tegal ko njàppam siwaakam ak njàppam ndoxu njàppam borom bi yebal ko lu neex yàlla mu yebal ko mooy mu nelaw eh, bu daal di jógee après mu daal di soccu wa ba wa yusalli mu socc jàpp daal di kon bi gisaat inda kulli wudu ba daal ñëwaat fa jàpp gu ne wala ma kulli wudu ak yooyele kon bokk na ci bërëb yi ñu ko sopp moom jàpp mooy boo jógee ci ay nelaw waaye bokk na ci yi nga xamante ci lañ ko soppe tamit mooy jamono ji ba nga xam ne ca ngay tudd al ca ngay jàngal Qur'an wala booy waaja sikkar voilà hein moo yonent may saasaam doon digle doon digle comme ne hadith yi naa Jaabir ci nekk ci musnadu Abdurrazzaq as-San'ani rahmatullah ala al-jami' mu ne yonent saa salaam nee na eh, ida ahadukum yusalli min al-layl falyastak bu kenn ci yéen jógee guddi bëgg a soccu fa inna ahadakum ndax kenn ci ida qaraa fi salatihi wadaa malakun faahu ala fiihi fala yaxruj min fiihi shay'un illa daxala famal malak mu ne yonent bi alayhi salaam nee na ku jóg guddi bëgg a julli na nga socc parce que amul kenn koo xamante ne ni kenn ci yéen buy jàng alquran bu jógee di naafila gis nañ ngëneelu euh, julli guddi ak lool <laughs> lool taxawoon <laughs> bunte bi jeex na walillahi alhamdu wal minna ah mu ne kenn ci yéen du jàng dara ci alquran bu taxawee di julli lu dul ne malaaka mi tellement yu boroom bi dañ koy dañ koy naan ñoom waaw lool alquran moo leen di attiré waaw moo tax yonent mi alayhi salaatu ne suñu borom daa am ay malaayika yoo xam ne fudala sayaahu yoo xam dañuy wër di xool rek majaalisu zikri jamono bërëb yi nga xam ne fa la ñuy tuddee yàlla moo loolu ñoom la rek kay seen mission ci kaw suuf. bu ñu ko gisee ñu woowante ay ñëw leen ilaa xaajatikum ilaa xaajatikum ñëw leen ñëw leen ci seen aajo li leen tax a jóg bu ñëwee dañuy muur foofu yëpp dañuy ñëw mooy looloo leen di attiré nit ki buy jàng alquran nag malaaka yi mala day am malaaka boo xam ne day jege nit ki jël gémmiñam teg ko ci gémmiñu jàngkat bi ngir lépp lu mu jàng mu daal di koy mu daal di koy capté jël lépp waaw allahu akbar mooy loolu di wane xabul gi nangu gi mu ne amul dara luy génn ci gémmiñu jàngkat bi lu dul ne day dugg ci gémmiñu malaaka bi allahu akbar waaw kon loolu ñu xame ci ne kon ah kon sawaay boo jógee bala ngaa booy jàngal Qur'an te lool mooy comme li ma waxe majaalisu zikri yi da zikri yi dañ ci nekk di teew kon loolu mooy jamono jooju ak di sikar ak tamit jàng hadis yonent may saab wax yu waaye yow da ngaa da ngaa ah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha alaa inni qad utiitu al-qur'aana wa mislahu ma'a yonent way sa sa waawo hadis sayna euh, ibnu Ma'di hmm? ne alaa yëg ma yëgal leen alaa neena alaa dama ne alaa ubbi leen fattar ñi leen nopp yi te déglu utiitu al-qur'aana nañ ma li nga xam ne al wa mislahu ma'a ak lu mel ni moom ànd moom muy hadisa bi allah waaw kon nag alayhi salaatu wassalaam kon loolu yi jamono jooju bokk na jamono yi nga xam ne dañoo nekk yoonal ci te sopp ci mu nekk loo xam ne nit ki mu soccu euh, euh, buy ñëw ci bërëb yooyee hmm, buy buy jàng buy jàng loolee xadiis yi léegi nag euh, ba pare am na beneen tamit mooy dañuy socc booy dem ci jàkke yi waaw waaw nga soccu parce que li tax yonent bay saat saam doon wax ne képp ku fi lekk lenn ci garab yu yu yu xesaw yi yu xam ne seen xet neexul fala yaqrabanna masjidana fa inna almalaikata tata'azza mimma yata'azza minhu al wala banu adam yonent bay saat saam mu ci sax yi ne hadise y naa anhu yeneen saa salaam ne képp ku lekk ci ñaari laaj de soble la doon wax ku ko lekk noonu te togguñ ko wala na Omar doon amitu mi tabax <laughs> waaw rey leen xedu laaj ji wala so euh, kii euh, soble si ci togg ko boo ko toggee mu deñ ah, yaasa kat yi <laughs> vay boo ma déggee yaasa ama la loo ndogoo tey bari ngay boole yaasa boo ko toggee kay moom soble sa xet ga dem la waaye ku ko lekk noonu ba pare dana saa saa ne bul jege suñu jàkke yi wala laaj yéey ko noonu wala yooyu nga xam ne ay genre dañuy teg genre lekk yoo xam ne crudité yi jëy jën tegaale ay soble yoo xam ne dañ ko dagg waaye kenn togg ko teg ko noonu nga ko yéey loolu mu ne képp ko def bu mu jege suñu jàkka yi ah ndax malaaka yi dañuy loroo li nga xam ne moom la doomu aadama yi di loroo kon loolu dañ ci xam ne booy dem jàkka loolu nekk na loo xam ne lu feddale ko la waaw nga dem boo fay dem nga nekk koo xamante ak xala ak xelaqu zikri yi ñuy jàngale alquran jàngale hadith ak xam-xam ndax wax naa la malaaka yi dañuy ñëw te ñoom xet gu neex xet gu xesaw da leen di gaaj da leen da leen di lor comme nga xam ne loo aadama yi noonu la ñuy loroo ci xet gu waaw te nag yonent ma saa saa waxoon na laa darara wala dirar amuluk lor waaye bu lore bu lor sa bopp waaye bu lore waaw boo ñëwee sa gémmiñ goo xam ne moom kat forox mooy gémmiñ la goo xam dafa forox waaw boo ñëwee sax ci toog sawet mu ngi lay moytu wala nga taxaw fi ñuy jullee ci biir sàppe si eh, ki nga ñi nekk sawet di moytu di xool waaye te yaa ngi jàngaale eh, tisbaar bi imaam bi wax naa yow ngay kii ñoom ñu ngi puus ne nga leen di lor xam nga loolu lépp ah, loolu julli da koy moytu di lor mbokk jullitam kon loolu daa nekk jamono joo xam ne bu feddale ko la ci nit ki mu daal di soccu ndax hadis yi yëpp waaye bokk na ci jamono yi nga xam ne dañ koo socc dañ koo sopp nit ki di ci socc mooy buy dugg këram waaw comme li sayyidatu Aisha radiyallahu anha wax nañ ko gis fii tamit ci Riyad bi nii eh, sayyidatu Aisha radiyallahu anha bi nga xamante ne nii moom lañ ko laaj ne ko yonent waay saa salaam bu duggoon mooy hadith sayyidina eh, kii ba Abu Musa la eh, kii ba sayyidatu bi ñu ko laajee na ko euh, mooy bu Shurayh ibn Hani biñ la doon wax mille deux cent ñu ñu mille cent quatre-vingt-seize mille cent quatre-vingt-dix-sept bu Seydina Hudayfa bi tudd nañ ko mille cent quatre-vingt-dix-huit bu Sayyidatu Aisha bi mu ne dañu doon waajal yeneen sa salaam soccam laabam mu borom bi yóbbu ko ci guddi gi mu loolu gis nañ ko waaye léegi boobu am na bu mu ci teg xadiis Seydina boo xam ne Shurayh ibn Hani rahimahullah moo ko laaj ne moo ne maa laaj sayyidatu Aisha ne ko li li ayyi shay'in kaana yabda'u an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala baytan siwaak mu ne damaa laaj sayyidatu Aisha ne ko ne ko waaye yonent sallallahu ana lan la doon tàmbale lan lan lan mu ne eh, li nga xamante ne mooy soccu te loolu Sayyid eh, imaamu Muslim moo ko solo na ko noon Sayyidna Urwa Eh, nee na laaj naa de Aisha loolu tamit mu ne ma li nga xam ne moom lay tàmbalee mooy asiwaak muy socc kon loolu nekk nit ki bu demee doxi daal di ñëw doxi soxlaam wala liggéey ba wàcc ah moo tax eh, loolu eh, na socc balaa dugg ci kër gi rawatina bu dee boroom soxna la nga xam ne bu ñëwee war a bii soxna si ndax lool sunna la fii mu ne boo ñëwee gaa yi jàpp ne lool koy def ni naan yaay gaa yi ko ñoo tubaabe yow yaa xamul dara waaw <laughs> waaw waaw yonent bi alayhi salaatu salaam loolu moo tax imaam al-Qurtubi wax lool ne boo gisee hadis bii nii yonent bi alayhi salaatu doon dugg ci bu doon dugg këram lim doon doora njëkk a def mooy soccu parce que da doon fuun soxna si doora doora de door bu doon doora ak si waaw léegi def ko gars yi saay eh, nangam mooy ñun ñun vraiment maaxàllaa boo réeree sa diine xamoo dara ba pare jànge ko gis ñeneen ñoo xam ne dañoo normal kese muy tubaab yi di ko def waaw ñun nag comme que yooyu habitude yooyu ñu jàpp ne voilà léegi di ko ñaawloo waaw ba pare di ko taxé de tubaab ba bu moom wolof yi moom wala lii moom surtout côté mel noonu buñ la ne ah <laughs> mooy baax na ba ñoom bu ñu ko def waaw loolu day wane ni yéen a xamul parce que seen diine ba mu koy wax boobu yow yow diine ba muy wax loolu ana tubaab yi bi yoneen saa saa bi ci imaamul Qurtubi mu koy wax loolu yow ak yéen yi wallahu euh, taala alam quoi kon loolu il faut savoir voilà il faut ñu xam léegi kon mooy booy dugg kër it dañ ko sopp waaye jamono ji ngay wax ak nit ñi wala nga noppi noppi bu yàgg waaw boo yoggi euh, noppee noppi gu yàgg léeg-léeg sa gémmiñ tëju noonu mooy alen bi mën naa soppeeku hein wala jamono joo xam ne waa ji gëj naa socc loolu moom waaw boo gëjee socc moom loolu saa yi da ngay kii de sinon haleine bi day changer sa gémmiñ gi xet ga day changer ak booy wax ak nit ñi waaw moom lañ doon wax léegi yow bu dee ki ngay julleel sa wet mooy loru léegi boo ñëwee booy lool na nga nekk koo xam ne parce wax jooju ak yàgg kii bi bu yàggee mën na soppi dara léegi nag da ngay soccu waaw ak tamit laata ñuy tàmbali li nga xam ne mooy majalisul ilmi yi wax nañ ko sànq mooy xelakul zikriye yi nga xam ne jàngale yooyu yëpp dañ koo soxla nit ki di ci soccu waaye naka noonu eh, mooy li nga xamante ne bésub àjjuma tamit daa nekk lu ñu feddali moo tax imaamul gis nga fi mu indi beneen xadis bi xadis bi bunt bi nga xamante ne fa la ko indi wax nañ la ko sànq ne la ci ñaari bërëb la ko al imaamu eh, al Buxaari rahmatullah alayhi indi muy kitaabul jumaa moom lañ gis foofu lu ko njëkkale baabu siwaaki yawmal jumaa mu indi fi xadis bi allahu akbar daa faqaha al-Bukhari fii tara fii tarajumi ay way xam-xamu imaamul Bukhari yi day ball di gën a feeñ te na nga xam ne noonu lay tuddee li nga xam ne eh, mooy mm, mm, eh, eh, yii ni waaw waaw <laughs> allahu akbar loolu am na solo te kon loolu bésub àjjuma daa nekk bés boo xam ne bésub jël euh, yawmu ziina la ci julli ñi waaw waaw loolu daa am solo nit ki di toppatoo loolu waaw moo tax am na sax ci xadiisu Seydina Abu Sa'id al-Khudri euh, muy saxiix yi bi yeneen saa gisoon nañ loolu ghuslu yawmul jumu'ati ala kulli muhtalim nañ waajibun ala kulli muhtalim léegi loolu masala gisoon nañ ko mu ne julli bésub àjjuma lool lu farata la ci képp koo xam ne wala bokk lu ñu digal la loolu taxawoon nañ ci <laughs> ala kulli muhtalim ci képp koo xam ne dafa majeur dafa génn wa siwaak mu boole ci socc wa yamassa min at-tibi ma qudira alayhi am na gisoon nañ xadiis bi waaw bu mawlaana ibn Abbaas tamit am na ko mu ne ah bu dee siwaak laal kii moom xam nañ ko waaw <laughs> yooyu xam nañ ko kon mu ne ak mu laal euh, parfum la nga xam ne moo jàppandi fa moom kon nag loolu euh, euh, mu ngi noonee waaye liñ la doon wax sànk ne la xilaqu zikri mooy waxuñ la dangay ngay ñëw ba ci biir di ja di soccu foofu di non parce que loolu mooy première fenn mooy fu ñuy jàngale parce que xam nga wax nañ la fi ñu ko sopp mais bi ñuy wax lool fi ñu ko sopp tekkiwul ne yow da ngay ci jotaayu xam-xam ñuy jàngale ngay soccu déedéet loolu dañ ko loolu dañ koo sit waaw socc li muy baax baax baax bërëb boobu kese lañ ko sit waaw bu ñuy jàngale bul nekk di sit parce que foofu dañ faa laaj xerewlu teewlu ak déglu mooy cet geeg ya nga war a kii da koy waajal laata comme ni imaamu Maalik doon def laata muy jàngale xadiis yonent bi alayhi salaam loolu avant la mais bu ñu tàmbalee déet bul génn sab socc di socc déedéet dangaa war di déglu waaw loolu moo boobu foofu lañ ko sile mooy nga toog ci jataayu xam-xam génne saf socc socc li muy baax baax baax xamal ne foofu nag daal di nees koy sit hmm? eh, wallahu taala alam léegi nag mu des boroom xam-xam yi xam nga ci wàllu socc eh, eh, kii dina ko indi imaamul la famu la xaluufi fami saim <laughs> dina ko indi moom al imaam kii euh, al imaam al al nu mu tudd borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wute mais est-ce que soccu am na jamono yoo xam ne dañ koy sib à part bii ñii wax ah est-ce que am na foo xamante ne dañ koy sib à part euh, jataayu xam-xam yi waaw mooy walaay heure fay waxtu yoo xam ne dañ naan non waxtu yi moom bu fi socc waaw. lool waa jumhurul ulama ci xanafiya yeeg malike yeeg xanaabila yi ñu ne loolu amul koor loolu li ñu jamono yi bu man nekk moo xam woor koor nit ki daa woor woorul bëccëgu koor wala guddi koor lépp lañ ci fajaru koor subaay koor lépp garaawul kooku dool sopp nañ mu sopp mu socc waaw ndax Amir ibn Rabi'a bi nga xam ne imaamul Buxaari radiyallahu anhu da ko indi taaliqa mooy da ko lonku tuddul càlle bi mais am nañu ko jàllal euh, jokkale moom mu ne euh, imaamul Buxaari ne wa yuzkaru an Aamir ibn Rabi'a dinañuy tudd ci Aamir ibn Rabi'a radiyallahu anhu annahu qaala ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama yastaaku wa huwa saa'im ma la uhsi wa la a'ud mu ne gis naa ne saa salaam muy soccu fekk mu woor ci loo xam ne manuma koo takk manuma koo lim manuma koo wàññ ba koy takk waaw lool imaamu ahmad rahmatullah alayhi jokkale na ko na ko noon al imaam abu daawud at-tirmidhi na ko noon al imaam ibnu xuzayma dina ko sahih mooy amul kon heure boo xam nañ naan dañ ko jël si léegi nag Shafi'i yi ne déedéet déedéet déedéet lu ngeen di wax ni waaw non nit ki bu wooree bëccëgu koor gi dañ ko koy tere waaw mooy ba'da zawal bokk waaw mooy dañuy sip sip sip bu zawal tis après tisbaar bu zawal amee loolu ngir xaluf bi des ndax li yenent bay saasaam ne walladhi nafsi bi yadihi la xaluufu fami a atyabu 'inda allahi ta'ala min rihil misk parce que parce saasaam dane waat naa ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxom muy borom bi tabaaraka wa alenu xet gi nga xam ne mooy génn ci gémmiñu aji koor gi moo gën a teey gën neex fa yàlla que xetu parfum bi gin a baax gën a sell gin a pur muy misk léegi nag <laughs> loolu moo tax kii yi Hanafi Shafi'i wax ne kon nag li gën mooy nit ki bu zawal amee bu mu soccooti weeru koor wala mu woor même bu dul weeru koor voilà même bu dee euh, lundi lay woor wala alxames wala bésum arafat nekku nekkul arafat mu woor loolu li gën na bañ a bu ko defee euh, xeet googu nga xam ne mooy des nga xam ne moo gën a moo gënal yàlla ci yëpp waaye nag suuf ko lool waa jumhurul ulama dañ ne non non non non xeet googu sa dul affaire socc même boo soccoo te ko ku ku ku lii seetlu ñu ngi ci koor gi noo borosul sax lañ la wax ma wooree borosu du yàq sama koor ma ne bu yàqul sa koor boo ko lekkul kay dara bon voilà naa doo ko borosu kese nan la yàq koor yàqul koor ah voilà amul ne voilà wan kii naa duma borosu mooy yow wala soccul waaw soccul soccul après nga bàyyi noonu nga xool waaw nga bàyyi noonu nga xool mooy ne da ngay boo toogaatee lu yàgg lu yàgg da ngay yëg ne sa gémmiñ gi day mel ni am na benn xet buy génn sa gémmiñ moo tax waa jumhuur ne loolu jógewul ci bëñ bëñéeg yooyu xam nga loolu loolu ci maaj dagi ci mbaq ji lay jóge waaw xet googu yeneen saasaam bi wax day am forcément même bu dee soccu ba soccu bi di ndiw ko ndax ca mbaq ji lay jóge waaw kon nag ñoom ñu ne loolu la kon euh, ñu ne kon nag loolu la voilà kon loolu euh, ñoom noonu la ñu delloo waxu ñi nga xam ne ñooy al Shafi'iyya rahmatullahi eh, eh, ala al jami' léegi kon te loolu insha allah mooy li gën a dëgër te ne loolu moom eh, wàññiwul dara te lii sayyidina sayyidina Amir ibn Rabi'a radiyallahu anhu wax loolu day wane ne kon amul fenn foo xamante ne nii dañ ko siba ki yooyu ci waxtu yi waaye jamono ji après zawal ci weeru koor ak yooyu déedéet mu ngi noonee waaw nit ki moom soccu ou pas soccu sa xool sa sa sa sa sa sa gi dina am xaluf googee euh, ci koor gi léegi nag euh, mu des beneen masala waa léegi mais man ana ana lan laay soccoo ñu ne la il faut li ngay soccoo mooy li ci gën mooy mu nekk li nga xam ne mooy araak parce que yonent bi alayhi salaam moom lañ xadiis yi toxal ne moom la doon utiliser woo te ba nga xam ne ci la ko benn délégation dikkal bokk na lam leen yóbbal yam leen joxoon ay banti arak muy socc yooyee ne leen istaaku bi hada soccu leen ci lii al imaam at-Tabarani eh, moom moo solo loolee hmm? waaye kon mooy loolu mooy li gën li nga xam ne mooy ndax moom la yeneen tubaab saa doon soccoo muy al arak il faut nag nit ki li muy soccoo mu bañ a nekk loo xam ne kon day nekk euh, sobe parce bu dee sobe sobe kenn du ko utiliser voilà sobe <laughs> borom bi daa tere ko utiliser sobe moo tax ba ne euh, waajoo jëli ñëwoon indiloon ne day euh, xaritu yonent bi ki àndandoowam la woon laata yeneen saa saa ñu koy révélation bi di officiel mu ñëw indi ay damzaaj yoo xam ne ci sàngara la ay njaqi sàngara ne da koy jox leen saa saa kodo bu mu déggee mu ñëw mu nga Medina mu mu ñëw nag di jox yeneen saa saa yeneen saa saa ne ko xanaa xamoo lii dañ koo xaraamal eh, léegi bi mu ñëwee eh, am benn waay bu ko déey yeneen saa saa ne waa ji eh, lan nga ko déey mu ne non dama ko wax mu daal di koy eh, eh, jaay waaw mu ne ki nga xam ne moom moo eh, xaraamal ñu naan ko moo xaraamal njaay ma kon kenn du ko jëfandikoo xatta jaay waaw waxatu balaa di ko utiliser noonu kon mooy sobe il faut pas socc bi nekk loo xam ne sobe lay doon waaye il faut pas mu nekk loo xam ne boo koy def mu lay gaañ waaw socc boo xam ne booy socc mu di nàcc fu nekk ah di di di am ay mettit déedéet waaw il faut pas tamit mu ñëw mel noo xamante ne daanaka joriñatul socc nooy nooy goo xam ne mel ni éponge euh, socc bu mel ni éponge xam nga ne loolu soccu dara euh, euh, ta gi du du setal dara kon bi ci gën ci socc yi mooy udul arak ak yi nga xam ne ñoo jëm ci comme na naxil muy li jëm ci bantu kële tàndarma euh, yeneen saa salaam garab goog la yemale woon ne am na ci garab yi boo xam ne day mel ni aji ngëm yàlla ji waaw mooy xadiis yi nam no boobee radiyallahu waaw li ñuy wax nee na nit ñi seen xel daal di dem ci garab yi ci àll bi ak yooyu sama xel dem ci euh, tàndarma waaye waxuma ko bi ma génnee di ko wax sama baay Seydina am na Umar Seydina Umar mu ne ko nga waxoon ko nag moo ma gën a loolu ak loolu kon mooy bant yooyu euh, ak képp loo xamante ne rek euh, dina mën a yëwanal gémmiñ te di ko setal comme az-zaytun ak garab yi nga xam ne moom lañ am ci suñu réew yi socc euh, boo xam ne ci kii la nu mu tudd sump ak yi nga xamante ne nii du gaa te tamit nekk na loo xam ne day socc bu baax yooyu yëpp man nañ koo soccoo wallahu taala alam hmm? léegi kanta waa léegi man bu ma amul loolu lim nag est-ce que man naa soccoo sama baaraam ñu la loolu am na xadis buñ ciy tudd waaye loolu wérul de waaw soccoo sa baaraam loolu wérul am na nag ci boroom xam-xam yi ñu naan bu dee ne nit ki trouvé wul dara dara lum soccoo lu dul ay baaraamam ne na na ko xoos noonu ngir doxal sunna si fasaale ke ne ah moom de bu doon am na leneen doon na jël leneen daal di koy soccoo waaye. bon en tout cas euh, soccoo sa baaraam li ci ñëw moom wérul wallahu taala alam léegi nag mu des euh, bon attends <laughs> waa man pâte dentifrice yi nag boros à dents waaw boros à dents moom day yor ak ah, socc wala déet ñu ne la ah bu dee ci wàllu setal gi mën na koo def man na ko setal te boo gisee borom xam-xam dañ naan lépp luy setal boo gis saa si naan la il faut pas mu nekk lu sobe il faut pas mu nekk lu nooy lool il faut pas mu nekk loo xam ne day gaañe ñu ne nag waaw loolu lépp boo boros aada euh, mucc na ci yooyu surtout ba nga bañ a jël boros boobu daa dëgër kicc mooy daal boros bu normal kon est ce que kon lu ci dugg dañ naan ah boo xoolee noonu de nga naan boros ci la waaye day taxaw place wocc waaye est lii nag soccu mbiru la boo xam ne daa nekk ta'abbud yi waaw ndax yonent bay saa saam dane te comme niñ koy gisee ci xadiis yi day siwaak day yujibu mardaatul rabb yutahhirul fam wa yujibu mardaatul rabb non seulement day nekk loo xamante ne day setal bëñ waaye day day waral li nga xam ne mooy ngërëmu borom bi tabaaraka wa taala loolu nag ah ci soccu da la ko yonent mën nañ ci ne ah al brosse bi tamit brosse à yu tahirul fam loolu d nañ ci waaye yujibu rida rabb laa loolu nag moom euh, ci ak si parce ci ñun waaw loolu saxawul noonu ci yonent bi alayhi wax kon nag moo tax dañ naan daal ah comme que amru ta'abbudi la jaamug yàlla la du setal kese li mu ko tax a jóg moom socc waaye ndax bu doon setal kese danaan day setal kese waaye day bijji ngërëmu borom bi tabaaraka wa taala kon loolu ñu ne ah borosaa daay lañ ko ci dugal léegi nag ku boole deux la day gën a set soccu di borosu waale wala borosu soccu voilà mais daal soccu moom bu ko neenal parce que man daal maa ngi samay pâte dentifrice samay brosse à dents léegi man dootuma soccu ah def ko ngir roye ko yonent bi salaam te li mu wax ngëneel li mu wax ne inna ne ne moom daa nekk matharatun lil fam wa mardatun lir rabb moom as-siwaak loolu bu ko defee eh, nga man ci am yaakaar borom bi boole la ci nga xam ne borom bi ay ngëneelam daa yaatu mooy lu ndaw lii di wantub soccu nee na loolu day utal day may jaam bi ngërëmu yàlla gi nga xam ne moo tax képp ku baax di sonn waaw képp ku baax koo dégg di sonn mooy ngir am ngërëmu yàlla waaw léegi loolu mu ne la socc bii ñuy xeet lii bant bi ñuy téye nga xam ne jarut dara ndax yomb boo ko comparé ak cigarette ak ñoom cigare ak façon yooyu nga xam ne moom la nit ñi di yor wala li nga xam ne mooy cigarette électronique yooyu yépp vapo vapo vapoteuse yooyu li ñu li leen sotti gën a simple waaw jërul ngay charger kii électronique bi déedéet socc moom benn bant la boo xam ne moom fii ngay dem waaw am ko boo amee garab sax man cee damm daal di def kii mu setal sa mbir am ci ngërëmu yàlla waaye fi lañ koy sàggane te jàpp nañ noo ngërëmu yàlla walla iyaadu billaah iblis fexe na ma def ci bopp ñu bari que ne non warula yombe noonu waaw fi la nekk naan walla damay dem tarbiya ju sëriñ diw ba sonn ngir am ngërëmu yàlla ba pare sàggane yii yorent bay saasaa bi jàngale comme si nawaafil yi ak eh, eh, eh, ñaan yi mu joxe ak boo dugg sa kër booy génn sa kër azkaarul layli wan nahaar ak yi ñu gis fii sunan raatiba ak yooyu yooyu ñu sàggane ko léegi nag ne dañuy tarbiya ji ci sëriñ diw ngir am ngërëmu yàlla yow yaa bàyyi li fi yonent bi saa saa joxe ñépp yem ci waaw nga xam ne ku ci jàpp am loolu yow nga ñëw doyadal ko wal iyaazu billah iblis sàgg daal di sàggan loo ñu bari ci ñun dañu jàpp ne ngërëmul yàlla kay xanaa kay soccu mii du mbir mi noonu la yombe waaye ba mbiru yàllaa yombe noonu waaw ki ñu koy jafarloo nag mooy iblis euh, euh, euh, al léegi mu des est nit ki mën naa soccu buy soccu fu muy tàmbalee ñu na la ndejoor gisoon nañ fi ñaata yoon xadiis fii ci Riyaad bi Sayyidatu Aysa mu ne kaana rasulullah kaana nabi sallallahu alayhi wasallam yujibu tayammum mu ne yonent bi saa saam nekkoon na koo xam ne da koo yéemoonu bëggoon lool di ndejooru kon nag xattaa ci soccu kon da ngay commencer ndejoor jëm ci sa càmmoñ ndejooru gémmiñ gi bëñ ya jëm ci càmmoñ bi loolu la yeneen saa salaam anta hadith bi nga xam ne moo doon wax ne euh, léegi mu des mu des mu des pardon waa léegi mooy bëñ yi boo gisee ni ñu taxawee dañu taxaw ah waa léegi bu may soccu damay soccu jóge ci kaw di wàcc ah yaa ngi wala boog damay damay mel ni koy tracer mel ni horizontalement laay soccu wala verticalement voilà yaa ngi xam li ma la wax est-ce que damay jël socc bi di socc jóge ci kaw walla di wàcc ci suuf di des noonu ah, mel ni kuy jële ci kaw di wàcc di des noonu bëñ yi par benn benn ba ndejoor bi ba ci càmmoñ bi wala boog damay jël commencer ca biir dugal lii daal di koy raatale ci bëñ yi mel ni kuy rëdd rëdd yaay gis xam nga ma buute nag bii ma wax voilà est-ce ngay def ñu ne la am na xadiis bu naan istaaku arba soccu leen comme bi mu mujjee wax mooy jóge def ko verticalement dugal ci ndejoor bi daldi xëcc mu dem ba ci beneen côté bi waaye loolu noonu xadis la boo xam ne wérul waaye boroom xam-xam yi dëppoo nañ ne loolu sopp nañ ko malgré loolu waaye malgré ça lu fi waay commencé képp koo xam ne buy soccu it en tout cas na commencé ndejoor ci kaw lay commencé di wàcc mooy tuul bi horizontalement wala verticalement lu mu ci def baax na léegi nag mu des kon loolu leer na mu des nag ah est nit man bu may soccu euh, mooy man naa di soccoo ci biir mbooloo yi waaw comme ñu nekk ci mbooloo may socc waxuma mbooloom bu ñuy jàng xam am xam-xam non ma nekk ñi rek comme ñuy waxtaan wala ci samay gaay wala yooyu wala ñu ñëw seet si ma ñu toog noonu di wax man may socc est-ce que loolu bokk na ci loo xam ne lu ñu yoonal la loolu waa jumhurul ulama dañ ne loolu daraa ci newul waaw mooy hadith sayna abu musa al bi imam an-nawawi rahimahullah di tudd fii dinañ ko gis tamit boobu sayna abu musa radiyallahu ta'ala anhu bi naan daxaltu ala nabi sallallahu alayhi wasallam wa tarafu mooy dane damaa ñëw fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam dugg ci moom fekk li nga xam ne mooy euh, catu euh, socc bi mu ngi ci kaw làmmiñam mooy bi mu naan mu naan o oh, o oh, waaw hadis boobu nekk ci saxiix yi benn riwaay mu ne atayna dañoo dikkal yonent bi alayhi salaatu salaam ànd waa yaman ay bokkam yi ci yaman yi ñu ñëw fekk muy socc loolu bu dul woon mën na nekk kon yonent bi alayhi salaatu salaam bi da koy arrêté voilà kon nag mu ngi noonee wallahu taala alam même bu dee ne Maliki yi rahmatullah alayhim dañ ne ah bu dee ci jàkka dañ koy sib parce que li tax lenn lañ kiy bañ mooy nit ki dëgg la na ko def buy waaj a julli ak yooyu waaye na def ndànk de li ñuy bañ bu ñëwee nag ba dugg ci jàkka ji na mooy bu ñëwee di socc socc surtout koo xam deful attention man na gaañ li nga xam ne siiñ wi siiñ wi bu ko defee deret ji di génn te lool mooy day nekk loo xam ne sobe la moom loolu lañ ci kii mais yooyu yëpp bu dee ne dàqu na ci te nit ki moom yàgg naa soccu xam na précaution yi muy jël loolu amul dara lees ci sit wallahu taala alam léegi nag mu des est-ce man soccu mën naa ko ab ab comprendre mooy yow man ngaa soccu après am alkenn mu soccu mais nag loolu mën naa nekk waaye bu boobaa na na na na na na na euh, kii sellal côté bi mu war a soccoo soit mu soccoo beneen côté bi nit ki soccoowul wala bu dee socc côté bi nit ki soccoo na ko sellal comme ni sayyidatu Aisha radiyallahu anha daal di wax mooy xadiis ba nga xam ne mooy wax yonent may saa saa mu génn àddina ndax soccu ba nga xam ne moom la frère am bi Abdurrahman ibn bi Bakr bi mu duggee yor ab socc yonent saa salaam di ko fixé di ko xool di ko xool parce que feebar bi metti woon na ba man loon a wax mais mu gis ko muy fixé di fixé di ko xool di ko xool di ko xool di ko xool Sayyidatu sa comprendre ne yeneen tubaab saa salaam ci yenn riwaay am na yenn yi dañ moo ko def signe am yoo xam ne non non Sayyidatu Aisha ci xam-xamam bu ci la xamee ne ah yeneen tubaab saa salaam daa soxla ak yeewoom socc bi mu ne rakkam ji muy Abdurrahman di frère bi ne ko alma socc bi après mu daal di koy jox mu daal di koy yéwénal waaw mooy ñëwul rek jox ko ko noonu loolu. Euh, euh, euh, moo tax bu boobaa mooy mu raxas ko defal ko wam kii yëwanal ko après daal di koy jox mu socc lu gën a rafet lu mu soccoo bi mu paree rek ci la loxo bi daan woon ila rafiq al a'la ar rafiq al a'la boog maa ngi laaj ànda boobu gën a kawe noonu la génn yonent bi noonu la génn àddina nooy acte bi yonent sallallahu alayhi wasallam mujjee des ci kaw suuf mooy socc yooyu est-ce que imaginer te loolu la ñu ne yutahhirul fam wa yujibu mardata rabb waaw li nga xam ne nee na non seulement day setal gémmiñ di waral ngërëmu borom bi allah loolu la mujjee def ba pare ne ngërëmu borom ar rafiq al a'la àndandoo ba gën a kawe waaw allahu akbar wallah jarula sàggane waaw nañ ci bàyyi xel bu baax kon mooy loolu mën na nekk kenn àll socc comme bu dee ay soxna ak koo xamante ne doo ko bon seexlu du am seen diggante voilà wala sa sëriñ yu mel noon nga xam ne gars yi sax dañuy yàkkam yi boobu bantu sëriñ bi é sëriñ bi socc ñoom moom ñu fa nekk xam di ko raas dañuy jël waay yow barke boobu mais lii li ñuy wax mooy koo xam ne ko ba couple wala sa rakk wala sa yooyu yoo xam ne seexlu wala sa doom sa doom wala yu mel noon man nga mais bu boobaa Euh, euh, man nga ko nettoyer comme ni Sayyidatu Aisha wala nga nettoyer li nga xam wala nga soccoo euh, bu dul mën la soccoo côté ba mu soccoo beneen côté bi wallahu taala alam kon xam naa ci kaw noon dañuy yem nii bii di ñëw insha allah ñu jël xadiis bi ci tegu léegi masalaay socc yu bari gis nañ ko léegi nag mooy yi ñu fi tudd nii jamono yi ñu ko socc yi ñu sopp socc par exemple loolu moom la al imam di indi yi ñëw